ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci <clears throat> séddale màng walla butin wu Hawazin mi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam mu ko jële woon ci ñoom ci ghazwatu Hunayn gisoon nañ ba léegi ci jotaay bi weesu ci séddale boobale aleyhi salaatu wassalaam doon séddale te imaam ibn isxaaq raxmatullah bi sanadin eh, boo xam ne muallaq ci siiratu ibn hisham waaye keroog bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama yi gis nga ne këne ah, <coughs> càllale bi wér na càllale imaam ibn isxaaq ibn yasaar jokkaloo na këne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam joxewoon na al alaa ibn jaariya as-saqafi sanad boo xam ne bu dëgër la comme niñ ko waxe woon saa gëléem te loolu rek imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibnul Xajjaaj soloo nañ sax tur yooyu mais pas tur yépp am na ñoom say ñoom Uyayna ki Aqra soloo nañ ko ndax imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi bu dee ci càll ci riwaayam naka noonu imaamu ahmad solo na ko imaam al bayhaqi muy xadiisu seydina abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdir radiyallahu taala anhu wa ardaa wa an ummihi mu ne lamma kaana yawmu xunayn ba nga xam ne ci la bésub Xunayn xew ci la xareb Xunayn waxoon naa la bés loolu ci arab yi jublu c'est pas que comme bés nii rek ñu naan le jour non xare yi lañuy lañ ci jublu mu ne bi nga xam ne keroog bésub Xunayn athara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam naasa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa am ñoo xam ne ñoom la ëfël jox leen loo xam ne joxu ko ñeneen ñi te suñu jotaay bii weesu gisoon nañu ñenn ñi nga xam ne dañ doon jaaxle ci loolu ba laaj na ko waaw waaye sallallahu lu tax nga bàyyi fi ku mel ni Ju'ayl ibn Suraaqa di jox al Aqra ibn Haabis ak Uyayna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen Ju'ayl de moo gën suuf si bu feesoon ku mel ni Aqra ak na ñoom ñépp joxe la leen gën kon nag du joxe gi may jox tekkiwul ne ki may jox moo gën foofu ñii ta'allaftuhuma dama leen di jox ngir seen xol des ci diine ji gisaale woon nañ ci par occasion xadiisu seydina Amr ibn Taghlib naka noonu gisoon nañu xadiisu seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi nga xam ne bokkul nag ci nettali bii mais te dans la même veine ci même histoire bu mel noonu pour wan la alayhi salaam loolu doxalinam la woon. tey nag incha allah comme ni ñu ko digga woon ñu xool <clears throat> ana yeneen ñeneen voix yi nga xam ne yeneen kàddu yi nga xam ne ñoo wane daal ñoo xaw a protester keroog wala ñu ñëw laajte ndax laajte jaaxle ci li aleyhi salaatu wasalaam doxale sallallahu alayhi wa sallam ci jox ñii nga xam ne waaye kaw kaw yi nga xam ne ku nekk mu leen di jox ay sans gëléem surtout seen kilifa yeeg ñooñu ak mutallaqat al mu ñi nga xam ne ñooy ak tulaqaa yi ci waa Quraysh ka abi Sufyaan wa ghayrihi ñi nga xam ne tamit ñoom lañ mooy maslamatul fath ñi gëm waa Quraysh mu jox leen lu bari xadiis biñ la wax sànk te mu nekk ci ni bu seydina abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu kon buñ ko reprendre mu ne lamma kaana yawmu xuneyn bi nga xam ne ci la bésub xuneyn xew mooy xareb xuneyn ba pare <coughs> xare bi jeex ba màng mi ñu dajale ko bi ko dële màng mi jotee mu ne athara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naasa yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am ñoo xam ne daf leen a jox lu ëpp lu mu jox ñeneen ñi wala sax li mu leen jox jox ko kenn waaw ëffal leen mu ne a'ta al aqra'a ibil gis nga li mooy cosaanu xadiisu imaam ibn Isxaaq bi mu ne jox na al Aqra' ibn Haabis mi'atan min al ibil jox na ko cent gëléem wa a'ta koy jox lu mel noonu mooy cent naasan mu jox ay nit ñeneen am na riwaaye imaam muslim boo xam ne sax dane wa ata al abbaas ibn mirdaas duuna daalik mu jox al abbaas ibn mirdaas lu gën néew li mu jox al aqra ak uyayna ak keneen après ci la tuddaale veeram yoo yële ataj'alu nahbi wa nahbal ubaydi bayna al aqra uyaynata wal aqra loolu ñëw na ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj te tuddoon nañu ko al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullah alayhi kantaa ci xadiis bi kon mu ne mu jox al-Aqra' mi'atan min al-ibil mu jox al-Aqra' ibn Haabis sangeleem wa a'taa Uyayna mithla dhaalika sallallahu alayhi wa sallam Uyayna lu mel noonu wa a'ta mu jox ay nit mooy jox leen lu bari loolu nag imaam Ibn Ishaq rahmatullahi alayhi leeral na ko ñun liñ ci tudd woon bariwul mais moom tudd nañu gën a bari ñooñu comme niñ la ko waxoon ñoo ne ñoo defoon exprès ba ñu tudd lépp ñooñ ñépp mu limoon bi yeneen ci ma alayhi salaam di séddale noonu mu ne fa qaala rajulun mu ne mu am benn waay bu wax ci riwaaya bi nga xam ne bu dee ci riwaaya imaam al Buxaari kitaabul yi dafa toxtale xadiis yi imaam Muslim noonu la def ko day ni comme ni nga xam ne mooy baaxoom dafa toftale mbir yi ci kitaabu zakat nag la ko ëndi fi shuraax yi def i'taa'u al mu'allafati quluubuhum fi muy joxe mu'allafati quluubuhum yi foofu noonu ci kitaabu zakat imaam muslim ibn al foofu la ko indi imaamul Buxaari rahmatullahi ci kitaabul Maghaazi rahmatullahi alayhi eh, dafa bi ñu tudd nii am na bu jiitu bu nekk juste ci kawam ba léegi muy même Seydina Abdallah ibn ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne foofu xam nga fii nii bii nii dane fa qaala rajulun denn waay wax taxul ñu xam mooy kan ci kaw fële mu ne riwaay bi ci kaw mu ne moom seydna abdallah ibn mas'ud lamma qasama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama qasmata hunaynin qaala rajulun min al-ansaar maa uraada maa araada biha wajha Allah wal iyaadu billah mu ne keroog bi nga xam ne moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud ibnu ummi abd radiyallahu anhuma keroog bi yonent mi alayhi salaatu salaam di séddale alalu Xunayn bi diñ jële Xunayn dafa am benn waay ci Ansaar yi daal di wax riwaaya al imaam al amash parce que imaam al buxaari ci riwaaya bii ñu nekk di ko tudd nii naan rajulun min al ansaar dane xaddatanaa qabisa qaala xaddatanaa sufyaan an al amash an abi waa'il an abdillah annahu qaala lamma qasama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qismata Hunayn qaala rajulun min al ansaar xadiis bi topp ci moom jàppal al amash Souleymane ibn Mihran al-Kahili radiyallahu ta'ala anhu aalimu ku al-Kufa nekkoon sëriñu waa Kufa Soufiane Soufiane bi <laughs> loolu gëjoon nañ ko def sax <laughs> ne le eh, doon nañ def des fois euh, comme bu ñu gisee war nañ la ñaari Soufiane yi la bokk na ci li ñuy xamee ne ban Soufiane la Soufiane nga ne ma Soufiane ibn na ma ne la lu tax. nga ah, ne parce que Kuufa la la la juddoo waaw waaw waaw lool de al Amash wax naa la mooy sëriñu Kuufa mais est-ce que fa la ne woon euh, euh, Seydina Sufyaan ibn Uyayna Kuufa la ne woon est que non non la ne woon kon nag génneel kooku même bu dee fa la juddoo woon mais newu fa Sufyaan bii mooy Sufyaan bi gën a mag parce que Sufyaan bii moo mag moo mag beneen Sufyaan moo mag Sufyaan ibn Uyayna mooy Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri moom moo ne woon ko waaw moom moomu la bii nga xam dañ koo wax lii nag lañ naan muhmal voilà muhmal mooy tudd nañ tur bi mais comme que ñu ko tudd daa bari tur bi rek lañ wax amul dara ne yu mel nii bu amee mooy waxuñu ne xam nga bu ñu naan Sufyaan ibnu bu ñu naan Sufyaan ath ñoo xam ne kon moom la bu ñu naan Sufyaan ibn Sa'id ñu xam ne même la. mais bu ñu nee Sufyaan ibn Uyayna ñu xam ne tamit Sufyaan ibn Uyayna la mais Sufyaan kese lañu wax te ñoom ñaar ñëpp ay contemporain lañ waaw léegi kon kii ni ngay xame mooy waa Kuufa la waaw te Abi Waa'il mi jële ci moom <coughs> mooy Shaqiq ibn Salama moom nag mu xat moom mu xatram la woon dundoon na jamono Yonent mi alayhi salaatu wa fekke na ko gëmoon ko mais mujju koo gis taalibe bu rëy bu mag a mag ci sayyid sayyidina ki nga xam ne mooy ibn Mas'ud solo na ci ñoom sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an léegi euh, kon Sufyaan mu ne foofu kon boobu càllale bu bi bi ne rajulun min al ansaar imaam Sufyaan moo ko jële kan ci sayyidina xadis juste bi ci tegu foofu mu ne xaddatanaa Qutayba ibn Sa'id huwa al mooy mooy Qutayba ibn Sa'id waxoon nañ la mooy taalibi imam Malik bu mag boobale voilà qaala mu ne xaddatanaa Jarir mu ne Jarir moo ñu nettali an Mansuur mu jële ci Mansuur an Abi Wa'il mu jële ci Abi Wa'il ba léegi nga gis Abi Wa'il moom mooy madaarul xadiis an Abdullah ibn Abdullah kese la wax radiyallahu anhu annahu qaala lamma kaana yawma Hunayn athara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naasan a'ta al-aqra' mi'a min al-ibil wal a'ta Uyayna mithla dhalika wa a'ta naasan fa qaala rajulun maa urida bi hadha bi hadhihi al-qismati wajhu Allah mooy fii nii deuxième bi waxul lool kon riwaaye Sayyidina Amash moo am lan <coughs> moo am rajulun min al-ansaar loolu moo tax am ñu ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme alxaafizul Mirlataay mu ne <coughs> non non lii nii gisuma kenn koo xam ne nee na ci wàllam saar yi la bokk lu dul riwaaye bii waaw mu ne nag dadul rajulun min al ansaar moom dafa jàpp ne kon ci kaw lool du rajulun min al ansaar déedéet lii njuumte la <coughs> waaw njuumte la <coughs> waaw te loolu ku mel ni imaam Ibnul Mulaqin it loolu la wax rahmatullah aleyhi. Kanta imaam al-Waaqidi rahmatullah aleyhi da ne moom Mu'attib ibn Qushayr la. min bani Amr ibn Awf mais bien sûr que c'est un rajulun min al-Ansaar quelqu'un la ci ansaar yi moo wax loolu mooy kan mu ne Mu'attib la tuddoon. ibn Qushayr bokkoon ci waa Banu Amr ibn Awf te kooku naafiq la wa kaana min al munaafiqiin kooku moom naafiq la bu leer la woon bu ñu xamoon waaw wan nañ la gis nga naafiq yi des fois <laughs> dinañ fexe sax ba ñëw mooy mais lii sauf que al-Waaqidi moo ko wax sauf que euh, mooy pour ñu ne même bu dee kooku naafiq la ak naafiqam bu dee ne wér na kënig naafiq la Euh, mooy wax ji ne moom la mooy wax jooju wérul ndax imaam al-Waaqidi moo ko waaye xadiis bi ci bee riwaaya bi ne rajulun min al ansaar mooy lool doo ko mën a dàqe noonu doo ko mën a dàqe noonu moo tax ku mel ni imaam al-Haafiz ibn Hajar raxmatullaahi alayhi moo tax ku mel ni imaam alxaafiz rahmatullah alayhi moom ni mu tekkee rajulun min al ansaar boobu mooy mu'attib bi imaam di wax ba pare mu ne lii nii lu ñuy dab dabaata la lu ñuy lu ñuy kii la bon lu ñu mën a wax alxaafizu Mighlataay ak ki nga xam ne ibnul imaam ibnul mulaqin mi mi nga xam ne daf ko topp ci wax jooju këne non man riwaaya al bii rek laa gis kenn mu ne benn góor la ci lansaar yi mooy pour wan ne peut-être dafa mooy bon am na njuumte ci ruwaat yi ne rajulun am ansaar mais man nañ ne rajulun am saar si mën na nekk kooku mooy ci maam al di wax c'est possible même bu dee ne mënuñu cee sukkandikoo ne kooku la réellement mais mooy ne euh, lenn tamit am na parce que xam nga lu indi wax ji mooy dinañ gis riwaaye ñoom imaam euh, euh, Ibn Ishaq bi bi sanadin wër këcc boo xam ne dafa wër dëgër waaw boo xam ne nag ak yeneen yoo xam ne day wane ne ah yoo xam ne day nettal ne keneen la te wa te ko bokkul ci lamsaar yi lool moo tax ñu mel ni ñoom Ibnul Mulaqin rahmatullahi alayhi jàpp ne bon kon peut-être njuumte daa am fii ci ñi doon toxal mbir mi ne rajulun minal ansaar waaye mbir mi mooy mën naa nekk ne. am na naafiq bu bokk ci lamsaar yi ku wax loolu mais kële nag ñuy gis nii après kooku it dafa ñëw gën a feddali mbir mi te moo ko gën siiwal lan la wax kon mu gis yonent bi aleyhi salaatu salaam séddale mu ne maa araada biha bii moom ki koy séddale mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kii moom moom moom jubluwu ci buur yàlla jubluwu séddaleem bii jubluwu ci buur yàlla wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah dégg nga yonent bi sallallahu alayhi bi séddale am benn waay bu taxaw fële ko ko kay naafiq lu mën a doon loolu day jàppale waxu imaam al-Waaqidi que dëgg la naafiq la woon mais le fait que boobu nag mooy ne wérul que kooku la parce que ki mu jóge wérul tamit mooy lii moom naafiq kese ko mën a wax yonent ma lay sarsam séddale mu ne maa araada gis nga lii muy séddale nii nii muy séddale mbir yi di jox ñi ay saa gëléem kaw kaw yeeg gaa yi lii moom nam mu ci mais buur yàlla taxul ma koy def séddaleem bii buur yàlla taxut seydna abdallah ibn mas'ud nee na fa ataytu nabiyya fa axbartu am na ci yeneen riwaay yu newul ci saxix bi dane bi ma ko déggee ma ne wallahi lii moom dinaa dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ma dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam fa axbartuhu ma wax ko li waa ji wax waaw ne ko ah am na ci mbooloo mi koo xam ne nee na hein nee na kat lii sa séddale bii nii jubluwoo ci buur yàlla taxul nee na ba ma ko waxee fa taghayyara wajhu ci saase xar kanamu yonent mi aleyhi salaatu salaam changé waaw summa qaala mu ne rahmatullahi ala Muusa aleyhi salaatu wassalaam laqad uudiya bi ak min dhalika fa lii mooy waxu wax joo xam ne moo raw neen ci nekk neen te dinañ gis pour war la ne sax riwaaye imaam ibnu Mas'ud bi ak bi nga xam ne moom lañuy gis après bokkuñu waaw du même personne bi c'est vrai riwaaya kii nii rajulun minal ansaar la après keneen ki dinañ gis bu baax même expression yeneen ci ma lay saabsaab utilisé ci kooku ak kii dafa bokkul fii loolu la wax. imaam Ibn Mas'ud nee na dane rahmatullahi ala Muusa ci beneen riwaaya beneen xadis bi ci tegu boobu dane rahimallahu Muusa sallallahu alayhi wa sallam laqad uudhiya bi akthara min haadha fa sabara mu ne yàlla na buur yàlla daldi dolli yërëm yolli yërmane seydina muusa ibn imran annabi nabiyu israil mu yonent yàlla muusa alayhi salaatu wassalaam na ko buur yàlla yokk yërëm waay laqad dëgg-dëgg uudiya wor nañ ko bi aksara min hada lu ëpp lii fopp ëpp ñu ma lor man fa sabara waaye mu muñ laa laa loolu mooy la li alquran doon wax yaa ayyuha alladina aamanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu allahu mimma qaalu wa kaana 'inda allahi wajiha allah mu ne yaa ayyuha alladina aamanu ci suuratul ahzaab waaw ci suuratul ahzaab mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e ñi nga xam ne yéen a gëm ay 69 te dëgg laa takuunu bu leen nekk bu leen mel kal ladina kenn ñi nga xam ne aadaw ñoo doon lor Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bu leen mel ni ñooñu ci waa banu Israaïl nga xam ne mais lor giñ ko lor dem na bañ naan ko boo gisee muy bañ a sangook ñun parce que dañoo amoon habitude bu bon waaw muy bañ a sangook ñun di sangu moom kese mooy ne dafa am problème mu problème mu ngóora waaw ak problème euh, ci wàll xoolal lool dañ dañ mën a xalaat am yonent sallallahu alayhi wasallam ñu koy xalaat lu mel noonu di ko tuumaal ci yu mel noonu hein ba na ko buur yàlla daal di woon seetale ba muy topp ba mu tegee yéreem na di sangoor yére dem mu topp di ko kii ba gaa gis ko rek ne eh ya ndekete mbir mi demewul noonu façon lor ku ne ñaata yoon la leen woo xatta xoolal bi mu leen jëlee ci Firawna kat anqadahumullahu bi buur yàlla gindil daldi leen sauver ci na jaare ko ci ay loxo moom Seydina Muusa alayhi salaam mais gaa yi nan lañ def ba ñu rombee gaa jaamu seen caaxaan ya ñu naan koy ij'al lana ilahan kama lahum aliha loolu ban lor moo ko gën a rëy ni mu sonn ca Firawna ngir génne leen ci loxoy lëndëm yooyu buur yàlla defal leen xéewal labal seen noon bi ñu koy gis mu jaaral leen defal leen mu'jiza xaral leen géej gi ñu man cee jaar li nga xam ne ku ci mas sa teg sa baaraam mu pëdëx buur yàlla def ñu man cee jaar bërëj labal seeni noonu au lieu ñu xalaat di sant borom bi subhaanahu wa lañ njëkk a def bañ gisee ñoo xam ne dañoo jeng di jaamu leneen ñu ne ko yaa Muusa e Seydina Muusa ij'al lana ilahan kama lahum aliha utal ñu ab yàlla nag waaw ab divinité boo xam ne nag moom la ñuy jaamu parce que quand même euh, chaque pays wala chaque nation wala chaque kuréel a besoin d'une divinité boo xam ne moo ñuy moo ñuy boole waaw nga xam ne moom la ñuy kii mu mën a nekk loo xam ne mooy nekk suñu suñu suñu euh, mooy affermir suñu lien yi mooy li nga xam ne mooy wane ne ñun benn lañu waaw waaw mu defal leen loolu lépp ñuy waxati déglul bañ ko doon wax ah naan ko lan biñ naan ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ak lim leen jàngal lépp xamal leen lépp gaa yi na ko mane waaye duñ la gëm fenn way waaw é eh, yaa Muusa é eh, yow Muusa dégluñu lan nu'mina laka xoolal niñ ko doon sàllaw gaa yi dañoo jàppoon ne kii soit ñoom ñoo ko gën ñenn ñoom dañ jàppoon ne ñoo ko gën moom waaw ñenn ñi dañ jàppoon ne c'est un quelqu'un comme moi yaa Muusa ah eh lan nu'mina laka dara lañ dul gëm mënuñ laa gëm hatta narallaha jahratan fekk wanuñu ñu buur yàlla ñu koy gis ak suñu bët yii du ñu la gëm waaw xoolal ma loolu rek xoolal loolu ak lan bi nga xam ne ci la leen ne <laughs> ray leen ray leen ak gëléem seen boroom ah nee na euh, euh, ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen daldi rendi ak gëléem wa id qaala Muusaa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ñoom ñoo am problème am ku ñu faat ci ñoom ñuy seet nan lañuy def ba retrouver l'assassin ñu ñëw wax ko ko borom bi subhaanahu wa taala wahyu yonentam sallallahu alayhi wa naa Seydina Muusa nekkoon na leen wax ne nañu jël benn xar benn euh, nag nañ reywu nag buñ ko jëlee jël rendi ko jël benn partie ci ndang wi teg ko waa ji faatu dina jóg wax leen ki ko ay gaa yi la lañ ko tontu te waxu leen ne bu ndax gaa yi koo jàppoon ne moom saa yi kii du dara ñun ñoo yem mais waxu leen lool da leen ne daleen ne inna allaha ya'murukum buur yàlla moo leen digal an tadbahu baqara ngeen reen di aw nag mais nan lañ ko tontu ku toll ni yonent sallallahu alayhi wasallam di jottalil boromam naan sama borom nee na ngeen def lii te yéen ko laaj kat ñu ne ko qaalu atattaxiduna huzwa atattaxiduna huzwa ñu ne ko yow danga ñuy fowe quoi ñun daal nga jàppe sa sa jouet quoi yaa yaa subhaanallah subhaanallah xoolal loolu moo taxit mooy loolu lépp mu muñ loolu lépp mu muñ ak ak xéewal ya leen buur yàlla doon defal ñoo ko ñun lii dañoo sàppi quoi waaw lii dañoo sàppi utal ñu leneen ñu tere leen napp samedi ñuy teg ay plan mu ne leen dugg leen al ardal muqaddasata bi nga xam ne moom leen yàlla ci ñu ne ko duñu fi dugg fenn ñun duñu dugg maadaam fekk gaaye fa dëkk ñu ko fa waaw gis nga nag Muusaa dégluñu fii aywa walla iyaazu billaah ñun fii lañuy toogan ah? léegi nag bu la doyee lool idhab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahuna qaa'iduun allah ñu naan ko mane demuñu waaw on va nulle part ñun nekkuñu fi di xare ah yow nag bu dee ne pare nga ngir songu dëkk bi ngir gaay te gaay ne fi ñun duñu fa dugg yaa yaa ardul muqaddasa xam nañ ko mais am nañu fa ne te ñun ma ne du ñu ñaq ngir ubbi ko idhab li am bare fadhab boo fadhab anta demal yow wa ko ak sa yàlla ji ngay wax sa borom bi la moom faqaatilaa ngeen xeex xeex bi laa wax xeex bi xeex leen ko inna ñun hahuna ñu ngi fii qa'iduna la ñuy jekki fi lañu toog fenn lañ demoon allahu akbar subhaanallah lii lépp wax nañ ko seydinaa Muusaa alayhi salaam moo tax ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen moo tax yonent mi alayhi salaam ne raxmatullaahi ala Muusaa laqad uudiya bi akthara min haadaa fa sabar wala raximallaahu Muusaa ci beneen riwaaya bi qad uudiya bi akthara min haadaa fa sabar yal na buur yàlla hein daldi yërëm seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam dëgg-dëgg lor nañ ko lu ëpp lii mu muñ <laughs> ah gis nga gis nga yeneen tibe alayhi salaam nii la meloon lamma lamma talaba minhu rabbuhu an yaxtaara li nafsihi ayakuuna malikan rasuulan aw abdan rasuulan aw nabiyyan ixtaara an yakuuna abdan rasuulan sallallahu alayhi wa sallam ha bi ko boroomam tànn loowee ngir mu nekk buur nekk yonent wala mu nekk jaam nekk yonent mu tànn nekk jaam nekk yonent sallallahu alayhi wa sallam wallahi moom moo ëppi nattu que Seydina Muusa wallahi yonent bi alayhi salaam li mu daj ci waa Quraysh lu mu daj ci waa Quraysh te moom déggal xadiis bi mu ne te gisoon nañ ko ci kitaabul anbiyaa ñi gën a nattu metti nattu mooy al anbiyaa waaw léegi topp ku topp rek ku topp après waaw ñoo gën rëy nattu mais yonent bi aleyhi salaatu salaam laa al arab mais yemuñ ci ñoom al arab yi Kisra Qaysar ñeneen ñi mais fu ne fu ne fu ne fu ne nattu nañ ko nattu yoo xamante ne nii nit mbindeef ànd attanul un tiers bi allahu akbar waaye xoolal woote waxul ne man mais dafa dellu ci comme li suñu boroom waxoon ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul Allah fasbir ndax ku woote gis nga diine jii xam-xam bii ku ci ne te yàlla képp tax képp dong kese mais bien moo nga xam ne lu ne mën na la cee dal lu ne lu ne nag bu ci génne dara loo ci génne sam xel yaa ci génne mais wax ji lu ne ji génnewul dara dara gis nga ceux qui sont en face ils sont prêts à tout pour te démolir pour te phagocyter pour te fair pousser fële sànni la waaw parce que awliya ash-shaytan duñu nangu diine leeruk l'islam di takke noonu ji jolli te duñu fexe fay ko ku woote ci lii ñu ñu wax la loo bëgguloon dégg loo xam ne danga naan mais lii kay xanaa ma ne mbindeef doon na ko mën a génn ci ñaar diggante ñaari tuñam di ko adressé nit waaw am na ñoo xam ne pare nañ ñi ngir lay ngir rey la soit assassinat nii wala ñu faj la sëriñ bu ñu xam ne nañu fa dem ngir ñu tëj sa gémmiñ tey bés boobu mujjee wax nit ñi fàtte la lu ne dinañu ko jéem bu ñu jéemee jéem manul dinañ fexe ci sa tee proche ñi la gën a jege ñu yàqal la yonent bi aleyhi salaatu salaam ci deram lañ ko doon lañ ko lañ lañ ko doon lor ci njabootam kan moo tuumaal sayyidatu Aïsha bi zina wal iyaadu billah kan illa al munaafiquun al kibaar kan moo tuumaal sayyidatu Aïsha at-Taahira bint at-Taahir siddiqul umma sayyidina Abu Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anhum ku ku sell ki ku laab ki di doomi ku sell ki ta di Seydina Abu Bakar ñu koy tuumaal loo xam ne Hind bint Utba soxnaay Seydina Abu Sufyaan radiyallahu anhu bam jamono jooju yéeféer la woon mu nga woon Makka qaatilatu Hamza mi sex xolu Hamza même moom bi nga xam ne yonent ma ne saasaam ci lay tuub si comme ni ñu ko gisa woon ci fatxu Makka bi ci bay'a gi bi yonent ma ne saasaam di jaayanteek ñoom ci yaa ayyuhan nabiyyu idha ja'atkal mu'minaat yubayi'naka ci loolu biñ agsee wala yaznin te bokk na ci li may jaayanteeg yéen te ngeen war koo respecter à la lettre yéen jigéen ñi mooy du ngeen njaaloo lan la wax lan la waxoon fàttali leen ma ko est-ce que njaaloo mbir mi daf koo jële kaw mooy nan la ñuy mën a waxe ak góor naan ko doo jaaloo loolu nan la mën a nekke parce que loolu dafa war a nekk ci ADN am que ne njaaloo moom bon xaw ma lande mais damay dee mais moo njaaloo moom jamais bu dee hind mi nga xam ne moo génn ci kéefër léegi la ñëw ñu pro yonent ma saa saam bi ko wax point ñi jaayante ne ko walla yas nii na loolu la seen borom wax ngeen jaayante ceeg man mu ne mais. est-ce que gor gor loolu gor dina ko def waxuma jullit mais gor kese ak ak ateel lum doon mais gor gor dina njaaloo ndax salte gi mu salte suufe gi mu suufe faaxisa gi doon njombuteef gi mu doon xoolal loolu ñu tuumaal ko tuumaaluñ ko kenn ci biir jullit ñi de beneen soxna ci biir jullit ñi de mais soxnaay annabi sallallahu alayhi nga xam ne attaque directe la bu ñu ko jëmale moom alayhi salaatu wassalaam allah allah ah ñaata àndandoowam lañ ko faatal ñaata doxe Makka ba Medina lool ñi lool dafa yomb yor ci gëléem yoo xam ne daanaka léeg-léeg dañ leen di wàcc nekk fu nekk ci grotte yi dafa yomb lool nit ñépp di la wër tract interne ne kii euh, panarabique foofu manaan panarabique sax lu mu tudd ci ci ci péninsule arabique bi ñu koy wanti di ko seet fu ne gaa yi ñëw Medina sax di ko jéem a assassiné bëgg koo assassiné lu nañu def ko te ñooñu ñooy waa qawmu qawmu waa Quraysh mais juif yi ko posone nag juif yi ko posone nag keru Xaybar mais yeneen ci ma lay sa sam li mu li mu daj loolu nit mënu koo toog di lim te loolu mooy ñun li ñu gis nii ñu nettali ñu ko ci ay xadiis yoo xam ne boo ko boo ko boo ko génnee ci dund mais loolu du dara du dara te natt yi gën a rëy nit ki du ko gis ah, c'est intérieur lan moo gën a yées xoolal ki li kiy wax kii laa yakunu illaa munaafiq laa yakunu illaa munaafiq laa yaquluhu illaa munaafiqun mahd mahd alladhi qad tabayyana nifaaqu xam ne ak naafiqam dafa leer clair nañ yonent bi aleyhi salaatu moo tax dinañ gis li muy wax ñële moom mi nga xam ne moom la waa asamaan wóolu moom la boroom asamaan wóolu moom la boroom bi subhaanahu wa wóolu parmi mbindeef yépp ba wax yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam jël pacte ak ñoom que bu leen yonent boobu dikkalee bu ngeen ko fekkee ci kaw suuf wala mu dikkal leen da ngeen di bàccale ngeen nekk topp ko ne leen jël leen ci seen pacte jël ngeen seen pacte ñu ne jël nañ ko naa ñu ngi seede mais naka la buur yàlla di tànne kooku sallallahu alayhi wa sallam benn déchet benn déchet taxaw fee naan ko muy séddale mu naan ko maa araada biha wajha Allah lii muy séddale buur yàlla taxul laa toogul di naan kii de dane raximallahu Muusa Allah yal na buur yàlla yokku yërmande seydina muusa ibn imran mbokkam yonent alayhi salaatu wassalaam qad uudiya bi akthar min hada mooy lor nañ ko lu ëpp wax ji kese wax ji voilà mais bu dee nattu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngardaajoo loolu mbindeef manu koo ngardaajoo ah non du yonent du du yonent du keneen du booleen boole ñoom ñépp manuñoo gardajoo li mu gardajoo lépp li mu supporté lépp ciy nag kudul moom manu loolu buur yàlla def moom képp moo ma mais eh, rien que poids xoolal nekk yonent mais waxuma la xam nga xam nga yonent yi jiitu woon ku nekk dañ ko doon yónni moo tax bokk na ci xasaayisam yi jagleel mi bi muy wax te mu ci saxiix yi bi nga xam ne ci lay wax yi nga xam ne buur yàlla da koo jagleel parmi mbokkam yu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam hein wa kaana yu nabiyyu yub'athu fi qawmi yonent dañ ko doon yónni ci ay ñoñam moo tax yonent yàlla Isaa kenn yónniwu ko ci waa monde bi loolu bokk na ci problème chrétien yi waaw yonent Yàlla dañ ko yónni ci waa banu Israaïl moo tax id qaala Isaa ibnu Maryama li bani Israaïl waaw ba mu waxee waa banu Israaïl wax leen lim leen di wax ne leen man ndaw yàlla laa bu dikk pour ci yéen wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad allah sallallahu ala ahmad sallallahu wa sallama ala ahmad sallallahu wa sallama ala sayyidina ahmad huwa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mu bëggal leen ne leen man ci yéen lañ ma yónni rasulullahi ilaykum yéen waa banu israil wa kaana ar-rasulu yub'athu ila qawmi wa id qaala Muusa li qawmihi message am ngir ñoñam la woon ba léegi ñuy waa banu israil waaw wa ila madyana axaahum Shu'ayba yonente ba ñu yónni Madyan mooy yonente Yàlla Shu'ayb sayyiduna Shu'ayb alayhi salaatu wassalaam moom pour ñooñ la woon mooy yonent bu ñu yónni woon Paris man ma dëkk Perpignan kooku du man yónniwuñ ko ci man yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na nag man ñu yónni ma ilan si kaaf allah ñu yónni ko ci ñépp mooy yow imagineel buur yàlla li doon mooy dafa daggoon kii di yónni par kii ci ay gox ay peuple ay kii te teewul xool Seydina Nuux allah li mu def lépp ha mille ans yu jege te lool mooy li mu woote ah woote waxuñu la lim dund de mooy lool la woote lool la woote gaa yi ñi ko gëm ca gaal ga feesuñu gaal gi wal iyaazu billah wal iyaazu billah yonent Yàlla Ibrahim alayhi salaatu ñi ko gëm bariwul keroog bi muy jóge fële ca baayam fa amana lahu Luut Seydina Luut yonent moo ko gëm bam naan inni muhaajirun ila rabbi maa ngi gàddaay jëm ci sama borom te ci moom laa jóge woon te fi laa te ci moom laay jaar di dem ci moom jóge ci moom bi muy wax loolu nga foog ne kan moloo wa amana lahu lut lut kenn subhaanallah ba muy tàmbali ba muy jóge fële ca Mésopotamie kenn la àndal wal iyaadu billah imagineel yow loolu mooy par gox lañ lay kii ay kii yu ndaw mais lool ngay réussir yonent mi alayhi salaam imagineel ñu yónni ko ila naasi kaafa ci nit mooy ñim doon dundal rek ñi doon dundal jamono jooju di mukk ñoom Kisra ñoom Hiraql ak ñooñu kese déedéet ilaa yawmal qiyaama maa daamati wal ard ilaa maa daamati wal ard ba jusqu'à suuf ak asamaan a ngi am fekk nit ñee ngi nokki ñun ñépp ak jinne yi yi fi jaar ñépp ak ñuy ñëw ñi nga xam ne ñun bu ñu fi jógee ñoo fii ne ña fiy ne ba ni alaaxira yi xewe ñun ñépp moom sayyiduna ahmad bi sayyiduna isa doon wax moom lañ yónni ci ñooñu alayhim wasalatu wasalaam kooku kan moo ko ëpp nattu waaye wax ju mel nii la ne rahimallahu muusa yal na buur yàlla yërëm sayyiduna muusa moom de wax nañ ko lu ëpp lii mooy wax ji te wax nañ la ci yenn sànk wax nañ la ci yenn sànk waaw aminu sama wa aminu al-ard kayfa yuqaalu lahu maa araada bimaa yaqsimuhu wajha Allah kooku nan lañ ko mën a waxe lool te ñoo te waa Quraysh ñoo ko tuddoon al amin du lu ñu tay de te tamit mooy ne mbir mi loolu la parce que yonent bu mu mooy il faut que nga nekk nga nekk ci umana yi ci ñi nga xam ne ñooy digne de confiance waaw kenn dalee na saxal suukar ngir ne leen dee leen ma ko woowee mo yonent ma lay saab saab jamono yooyu baax na ba ñoom xam ne xam nañ ne du alal jum yor moo tax ñu ko yoowi al amin waaye ci jikko ci ay melo yu mu incarné yoo xam ne melooy borom bi la subhaanahu yu mu incarné ñépp xam ne ku mel nii ñu ngi koy dóor a gis maa in aytu qatt bi mithlihi masu ñoo gis ke nekk sa lisaanu sa làmmeñu bopp wala sa lisaanul la lay masoo gis ku mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa waa ji wax ko lool al munaafiqul xabiis naafiq bu yées bi ta bon ne maa uriida bi haadihi al qismati waaye xam ngeen ne séddale bii muy séddale jox ñi téeméeri gëléem ah jox ñi cinquante gëléem jël ñi jox or jox xaalis bi joxe ñi waaye bàyyi am ñoom waaye xam ngeen lii nii buur yàlla jublu ci buur yàlla de. na Abdullah ibn Mas'ud dem wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu salaam xar kanam gi changer ci saa si waaw waaw. mu wax li mu wax raximallahu muusa qad uudiya bi akthara min hada fa sabar lor nañ ko lu gën a bari lii ma muñ moo tax kon ku nekk ci lu baax wala kuy def lu baax waxoon naa la dangay saraxe sa der dangay saraxe sa der loolu ngay njëkk a def te sa nopp yi na tëx ci nettali yiñ lay nettali te bul kenn sax muy am bunt di la nettali yoo xam ne yu baaxul la yu ñuy wax ci yow moo xam nit kuy présenté wu comme ku lay conseiller wala ku la bëggal lu baax déedéet nee ko diw comme li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax moo tax euh, que ne bëggul da doon bañ nit ñi ñëw di ko nettali naan ko diw def na li def na li ndax dafa bëgg buy génn ci seen àddina bi comme ni mu leen waxoon mu nekk koo xam ne xol bi day set wecc ci ñépp waaw xol bi day set wecc ci ñépp du jàppal kenn dara waaw waaw mu dem bés ba nga xam ne moom mooy sang ba foofu te beneen sang bi après moom di Seydina Ibrahim loolu la waxoon yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata Allaha bi qalbin salim waaw wala tuxzini yawma yub'athun buur yàlla yàlla bu ma gàcceel bés bi nga xam ne ngay dekkil jaam yi ban bés mu ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuun mooy bés bi nga xam ne alal du jariñ bari doomit du jariñ lan mooy jariñ illa man ata allaha bi qalbin salim lu dul ki nga xam ne dafa dikkal borom bi subhaanahu wa taala ak xol bu set wecc waaw waaw xol bu set wecc wecc wecc yow boo manee fexeel ba booy tëdd sab lal déglu étape la de par étape la ba booy tëdd sab lal guddi di nelaw doo jàppal ku yàlla sàkk dara du mañeel du mer du dara du am loo ko yéene lu dul noonu du suufeel du dara fexeel ba sab xol booy teg sa teg sa nopp ci lal bi mu mel noonu bul jàppal kenn dara loolu étape la léegi nag gis nga loolu boo commencé noonu ngay commencé après waxuma la sablal de par guddi noo da ngay mujj mel noonu par ndànk-ndànk yaa Hanzala ndànk-ndànk la mu mujj yow waxuma la booy tëdd mooy yow say say vingt quatre heures sur vingt quatre ak lu la nit mën a def doo ko jàppal lenn lenn lenn nag lenn rek ka la ko yombal du ñaar du ñett mooy ngay gis yàlla hein à travers xew-xew yi walla nga koy gis avant xew-xew yi bu lu metti xewee gis nga yàlla ba pare ci biir mbir yooyu mooy moom mi nga xam ne nag mooy tegaatelu lu naqar yi mooy tegaate loo xam ne nit ki mën na koo bañ a gërëm nga gis ne mooy moo ma moo jaarale lool à travers kii lii manifestation la rek bu buur yàlla def jaarale ko ci waaj yi muy lu metti nag lu ma dal waaw ma xam ne lii nag nam nam ma buur yàlla la te ridaa laay ñaan waaw wa radini bil qadaa rabbi musabbirani voilà man moom laay ñaan ala balaika voilà ma muñ ndax buur yàllaa bëgg bi ma ko tegee ma muñ ma muñ ngir yàlla wan ne ko jaam laa du ma fi nekk di résister ak moom jaam laa mu muñ xam ne lii la ko bëggee ma gërëm loolu nga mujj nekk koo xam ne amatul mbindeef mu yàlla sàkk moo xam ne sa xol dencal na ko benn ñëkk-ñëkk walla benn mbir moo xamante ne nii du lu gërëm waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam lii lañ ko wax keroog Seydina Abdullah ibn Abba ibn Mas'ud mi nettali mbir mi am na ci yeneen riwaay yu newul ci sax bi yoo xam ne nee na damaa dem ba finalement damaa mujj sax rëccu ne man ne yonent mi alayhi salaatu dootuma ko rapporter ci benn wax même bu dee lu mu ñagas ñagas dootuma ko wax allah allah allah mooy te jàppal gis nga point yi may wax ni yu solo la pour war la ne lii ak nettali biñ jëm ni après bii bokkuñu bii Seydina Abdullah ibn Mas'ud moo ko dégg dem wax ko yonent bi alayhi salaam alors que bi ñuy gis boobu waa ji moo taxaw wax ko yonent bi alayhi salaam en direct sans intermédiaire wal iyaadu billah kon lii lépp xaw na jàngat baana de dafa ne man dama mujj rëccu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de man ibnu Mas'ud dootuma ko rapporter lenn lu ko nit wax moo am même alayhi après doon leen tere lool doon leen wax ne bu ko kenn rapporter la ti kenn ci loolu ndax dafa bëgg buy génn ci àddina bi xolam sell ci ñépp set ci we ñépp voilà du jàppal du kenn koo xam ne nan ah diw de lii moo ko wax ci loo xam ne luy laal àqu loo xamante ni nii warul woon a deme noonu waaw léegi xoolal ba léegi foofu bi muy séddale kii rekk a wax déedéet imaamu ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi dafa solo dafa solo dañuy gis càllaleem dinañ la wax après ñeneen ñi nga xam ne ñoo solo mbir mi insha allahu taala imaam ibn isxaaq ba léegi xew-xew bu xew Ji'irraana bi yonent bi alayhi salaatu salaam di màng mi nii mu ne wa haddathani abu ubayda ibn muhammad ibn ammaar ibn yaasir mu ne wa xaddasani na ma abu sama sëriñ bi abu ubayda ibn muhammad di doomi muhammad ibn ammaar ibn yaasir di doomi muhammad boobu di doomi seydna ammaar ibn yaasir abul yaqdaan seydna ammaar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya min al-muslimiin laa wayha Ammaar gisoon nañ Seydina Ammaar gisoon nañ Seydina Ammaar ibn Yaasir ak yaayam laa ki njëkk a faat ci lislaam waaw muy yaayam Sumayya Sayyidatuna Sumayya allahu akbar waaye gisoon nañu yaayam ñu baayam yaasir gisoon nañu baayam yaasir moom it nga xam ne noonu lañ ko defoon allahu akbar ñoom ñépp ñu faatu ñaar ñoom ñépp ci loxoy kuffaaru Quraysh yi ka Abi Jahl di nga xam ne moo faat sayyidatu Sumayya waaw radiyallahu ta'ala anha kon ñii waa lañu waa kër Seydina Ammar ibn Yaasir kon muy Muhammad Abu Ubayda mooy sëriñu Abu Ubayda sëriñu imaam Ibn Isxaaq an Miqsam mu jële ci Miqsam Abil Qaasim mawla Abdullah ibn al-Haaris ibn Nawfal ki ko libéré woon mooy Abdallah ibn al-Harith Nawfal qaala mu ne xarajtu damaa génn ana wa Taliid ibn Kilaab al mooy nettali de kan Miqsam Abil Qaasim nee na damaa génn rahmatullah ala al Taliid Taliid ibn Kilaab al-Laythi xatta atayna Abdallah ibn Amr ibn al wa huwa yatuuf ba ni ñuy dikkalee Seydina Abdallah ibn Amr ibn al fekk mu ngi wër Kaaba gi di def circulant circulant ambulation boo bële mooy wër Kaaba gi tawaaf nee na ñu fekk ko muy tawaaf bil bayti mu'alliqan na'lahu bi yadihi xaalam mu ngi joloon ay dàllam bokk ko ci loxo yi di tawaaf mu ne fa qulnaa la ñu ne ko biñ ñëwee ñu ne ko moom seydna abdallah ibn amr radiyallahu taala anhu eh, ñu ne ko hal xadarta rasulallah sallallahu alayhi wa sallama hal xadarta rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama xiina kallamahu tamiimiyu yawma xunayn nee na ñu ne ko mooy bien sûr ba mu pare waaw wala biñ ko fekkee noonu ndax tawaaf man na nit mën nay tawaaf di wax mais pas falaa rafata nag waaw nekk fa di wax waxi sëyeek waxu affaire waaye affaire affaire lu jëm ci wàllu sëyeek affaire euh, ay ay yooyu moom kenn du ko fa waxtaane moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne at-tawaafu bil bayti salaa illaa annahu yaxillu fiihi alkalaamu wala aw kama qaala sallallahu alayhi wa mu ne tawaaf ci kaaba gi façon julli la sauf que dañ cee permettre li nga xam ne mooy wax waaw wax lu dagan ak yoo xam ne ci diine la jëm ak yooyu man ngay tawaaf di waxtaan ngeen di waxtaan waaw waaw man ngeen di tawaaf naan waaye masala sàngam eh, loolu lépp ne loolu lépp mën naa ne waaw waaw masalaam julli bi moom loolu lii yëg lii ngeen di wax tawaaf di wax yooyu lu baax la mais nekk fi nag li yées moom mooy nga nekk fi nag di waxe ay waxi càmro waxi mbóosóor yoo xamante ne nii xàqu fi nga nekk rek yow fii nga nekk rek loolu ëppoon na fee waxtaane nee nañ fa qul naa gis ko ñu ne ko hal xadarta rasulallah sallallahu alayhi wa sallam xiina kallamahu tamimiyu yowma xunayn nee na ñu ñëw na ko seydna abdallah ibn amr ñu ne ko mais est-ce que fekk woon nga yeneen bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xamante ne nii moom la ko ak at dal di wax ak moom hmm? est que fekke woon nga xew-xew bi at-Tamimi at-Tamimi mooy ku dëkk banu moo koo xam ne cosaanu waa wu Tamim est-ce que fekke woon nga lool ba muy wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam mooy waxam yu ñàkki teggin ya rek ñoom ay taabi'i lañ dégg nañ histoire bi mais dañ cee bëgg am loo xamante ni nii gis nga talabu xamaan dégg nañ ko feneen mais lii dañ cee bëgg am lu leen gën wóor ñu seet koo xamante ne nii moom la Seydina Abu Hurayra ne woon bu amee kenn ku mu ëppal radiyallahu anhuma jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadiis du kenn ku bu dee am na kii lay doon waaw mooy Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma li annahu kaana yaktub wala aktub ndax da doon bind tawoon doon bind bu dee de am na te boo seetee ci téere yi en tout cas ci téere yi moom amul mais pour wan ne en tout cas du dàq possibilité ne loolu mën naa ne mais bu amee ci kenn rek koo xam ne lool mën naa possible am na kon du nekk kenn ku dul Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala moom ñu tànn ko mel noonu ñu fekk ko muy tawaaf ñu ne ko est-ce que fekk nga yonent bi alayhi salaam ba ko at-Tamimi waa ji dëkk Banu Tamim doon wax ak moom wax yu ñàkk teggin ya qaala mu ne naam Allah xam-xama ngoog déglu leen xam-xama ngi bal wa saxiix dinañ ñëw ci taxriij bi inshaa Allah Eh. léegi kii mu ne jaa rajulun mu leen di nettali nag mu ne leen jaa rajulun min bani tamim mu ne dafa am benn benn waay ah déglul déglul daa am lu ma sote déglul daa am lu ma sotee daa am lu ma sotee te am na solo ci question gaa ci question kan ak kan miqsam abil qaasim mawla abdullah ibn alxaaris ak talid ibn kilaab allaysi daa am lu ma soti ci seen laaj bi dañ ne ko hal xadarta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xiina tamimiyu yawma xunaynin lii laa sote woon voilà lii laa sote woon lii laa sote woon voilà mooy dane est-ce que fekke dañ ne est fekke nga yonent bi aleyhi salaatu keroog bi ko ak Tamimi waa ji kojoo ci waa Banu Tamim doon wax ak moom keroog Hunayn yawma Hunaynin keroog Xunayn mooy après bi ñuy séddale màng mi est-ce que fekke woon nga lool Seydina Abdallah radiyallahu taala anhu ibn Amr mu ne leen waawow naam jaa mu leen di nettali jaa rajulun min bani Tamim yuqaalu lahu Dhul Khuwaysira